fal kamaalul matluubu allazii xuliqa lahu al insaan innamaa huwa al xilaafa fa axadahaa aadamu alayhi salaam bi xukmi al inaayati al ilaahiyya laa bi shay'in aaxar wa huwa maqaamun axaffu min ar risaala famaa kullu rasuulin xaliifa fa darajatu risaalati hiya at-tabliigu xaassa maa ala rasuuli illaa al balaag ilaa aaxirihi ci suñu jotaay bi weesu doon nañ wax ci euh, ñi nga xamante ne borom subhaanahu daf leen a ay xalifa ñu nekk xalifa yàlla ci kaw suuf euh, gisoon nañu tibu xalifa yi nga xamante ne ñii borom subhaanahu wa ta'aala danañ xilaafa gi euh, mais ñoom manteau boobu dinañ ko sol sauf que duñ ko duñ ko génne duñ ko wane parce amul ab àtte ci biti boo xamante ne dañ koy def am ñi nga xamante ne ñoom boroom subhaanahu wa ta'aala dana na jox xilaafa boobu mais sauf euh, ko jëfe amul euh, ñi dañ koy dañ koy doxe nag dañ koy doxe euh, di ko jëfe na sax ñoo xam ne borom subhaanahu da leen a booleel xilaafa ci côté zahir ak ci côté baatin ci anam gu mat sëkk te loolu noonu. ki ci gën a ràññeeku moo yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax moom ni mu nekkee woon xalifa yàlla ci baatin ci mboolem mbir yi noonu nekkee xalifa yàlla ci zahir ci ki nga xamante ne moom moo yore woon réewu jullit ñi euh, yilifa loolu ñoom ñëpp euh, ba pare nekk chef bi ci mboolem fànn bi moo nekkoon chef politique bi nekkoon chef bi nga xamante ne moom mooy armée bi nekkoon ki nga xamante ne tamit moom moo doon tëral li nga xamante ne moom mooy stratégie yi euh, géopolitique bi ak lépp li nga xamante ne mooy yëngatu ci économie bi euh, euh, politique sociale yi moom moo ko doon tëral maanaam daal moom moo nekkoon état bi en quelque sorte en tout cas moom moo nekkoon ki nga xam ne moom moo leen jiite woon mais noonu la nekkee woon tamit ki nga xamante ne moom moo nekkoon jàngalekat bu mag bi moo doon taxawee diine ji parce que yeneen bi sallallahu alayhi jamono ñi doon jàng alquran maanaam euh, ñëpp daanaka moo leen ko jàngal wala li ci fuuf moo leen ko jàngal en tout cas ci saxaaba yi ñu jege ni radiyallahu anhum sinon moom bu leen jàngalul tamit directement euh, ñu mu jàngal directement ñoom ñoo leen jàngal kon euh, non seulement jàngale taxu alquran la mais aussi mboolem actes diine yi moo ko doon jàngale li nga xam ne moom moo aju woon ci xam yi yu zahiri ak yu baax yi yëpp moo ko doon jàngale kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam rôle boobu daf ko jouer carrément maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy xulafaa ur-raashidun yi radiyallahu anhum ñoom jege nañ ko ci jouer rôle boobu te yonent bi daf leen a mel ne xulafaa ur-raashidun lañ ba pare daal ne al-mahdiyun lañ maanaam ñoom ay xalifa lañ yoo xamante ne dañoo jub tegu ci yoon mais ñoo xamante ne mahdiyun lañ dañoo dindee maanaam dañ leen a maanaam dañ leen dañu nekk ñoo xamante ne dañuy dañ leen inspiré.

doo def lu doo juum mais mm, sa njuumte moom du taxaw te di nga di parce que du ne du ne sa gis-gis euh, du daa man day gën mais sa gis-gis moom du bon maanaam mën na bañ a nekk bi gën mais du nekk bu bon euh, ainsi de suite maanaam ñooñu ñoom imam yooyu euh, maqaama la nag boobu martaba la bu bu bu ñuy yegg mais ñoom ñii ñooy ñi ko incarné dëgg-dëgg ñoom tax ñoom ñoo raw al imam al mahdi muntazar muy imam bu mag bi nga xamante ne dina ñëw mujj jamono euh, nga xamante ne moom euh, mooy imam bu mag boobu radiyallahu anhu dina ñëw mujj jamono te xawee maqaama boobu ci anam gu mat sëkk nekk koo xam ne yàlla moo koy inspiré ay doxalinam ay jëfum ay waxam sauf que xulafaa ur-rashidun radiyallahu anhum raw muy ñeenti ñoom Seydina Abubakar Seydina Omar Seydina Usman ak Seydina Ali radiyallahu anhum ñoom dañ koo matale kenn ku ci nekk tamit am na ay martaba yoo xamante ne moom nga taxawee te martaba yooyu ni nga ko taxawee da nga koo taxawee ci wàllu euh, euh, boo xamante ne dangay nekk koo xam ne maanaam martaba boobu maqaama boobu da nga ciy am maqaam lu witrier nga ci am maanaam mooy da ci ciy nekk ku càppaatuli euh, mooy koo xamante ne keneen bu gis ku mel ni yow maanaam adduna bi adduna tàmbalee ba keroog muy jeex dootoo amati keneen ku mel ni yow martaba boobu képp ku ci taxaw martaba bu witriyee la la tudd martaba xilaafa nag dëgg-dëgg bu witriyee chaque ay yàlla mais sauf que daf ci am yoo xamante ne euh, maanaam yenn mm, martaba yu nit ki di am day nekk martaba boo xamante ne witriyee la maanaam mooy comme niñ ko waxee léegi loo xamante ne nit ki da koy am mais du am keneen ku ko tóonal bi ci jamono mais tamit bu moom bu fi jógee keneen du ko yor kooku nag martaba boobu daf koy yor daa iman day taxawee martaba boobu daa iman te martaba boobu moom la xulafaa ur-raashidun kenn ku ci nekk radiyallahu anhum da nga koo ràngoo woon loolu moom moo tax gis ak ngëneel seen diggante <coughs> joxe lu dul benn ci ñaar yi le fait que texte yi leeralal ñu ne ngëneelante gi nii la demee euh, te mooy niñ toog te wala beneen bi ci def moom mooy. Euh, nga gis seen euh, maanaam borom subhaanahu wa ta'aala may la nga mën a am accès ci yenn détails yoo xamante ne <coughs> yuy tax la nga xam kenn ku ci nekk martaba bi mu nekkee ci mbir moomu te loolu yow séen nga ci am ak gis nga ci am loolu euh, mais du ne da nga koy dund déedéet da nga koy gis xam ko borom subhaanahu wa may la may la nga mën koo ràññee mais yow loo màgg màgg màgg borom sa sañ may foofu la yem maanaam foofu la yem parce que ñoom beneen lees lañ nekk ci beneen niveau lañ nekk radiyallahu anhum euh, kon martaba yi nga xamante ne ñoom maanaam mooy xilaafa yi kon dafa am ay niveau kon léegi gisoon nañu euh, xilaafa ki nga xamante ne moom day day nekk jamono ju ne muy xutbu bi moom la ak al-Gawsu euh, waxoon nañ tamit lu tax ñu ko tuddee al-Fardul Jaami' waxoon nañ tamit lu tax ñu ko tuddee al-Gawsu ak lu tax ñu ko tuddee xutbul Aqtab wax nañu yenn ci ay meloom ak yenn ci ay caractéristiques am yi nga xamante ne day tax ba euh, maanaam en tout cas moom mooy ni muy feeñee ak ni mu meloo euh, mu mën a nekk na koo xamante ne comme niñ ko gisee woon moom euh, selon jamono ji mu nekk ak rek maanaam dafa am day sol mbubb boobu maanaam moo tax muy naqaree xam loolu maanaam ba dafa bokk ci li gën a tax mu nekk koo xamante dafa naqaree xam ndax day yor melo yoo xamante ne ay melo yu spécifique la maanaam yoo xamante ne Euh, day day fondre maanaam day day day fondre ci biir masse nit ñi ci anam koo xamante ne soo ràññewul dëgg-dëgg mën nga ràññee sax te doo xam ne dekete kii mooy xutba bi kon kooku euh, moom euh, waxoon nañu ay particularités am ak yenn ci ay jagleem et que ci martaba xilaafa buntu xilaafa moom moo féete kaw ñeneen ñi ci def ci buntu xilaafa mais am na yeneen type mooy ma fàccagul kunuus yi nga xamante ne ñoom dinañ am Euh, ay xam-xam yoo xamante ne ci buntu wilaaya ci buntu xam yàlla ci buntu xam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ay jagleel ak dëgg-dëgg moom mooy kan xaqiqan radiyallahu euh, sallallahu alayhi wasallam euh, ci anam goo xamante ne ñeneen ñi duñ ko xam maanaam maanaam kurbu bi du fa yegg parce que xam-xam yi nga xamante ne ñoom lu ñu tuddee al ulumul muhammadiyya mooy xam-xam yi nga xam ne ko dëgg yeneen yàlla muhammad lañ sallallahu alayhi wasallam dafa am cent onze Euh, cent onze yooyu nag euh, benn bu ci nekk cent mille xam-xam ñu ngi ci soroon euh, mais cent onze xam-xam yooyu nga xam ne lu tudd al ulum muhammadiyya ki nga xamante ne moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy xutbu yi buñ demee ba am ba am ba am ba ba ba am duñu weesu duñu duñu c'est rare ñu ci soixante onze xam-xam yi maanaam ci soixante onze xam-xam yi ci lañu yem Euh, alors que ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mafatihul kunuz yi ñoom dañuy am soixante-douze xam-xam ku mel ne nag ku mel ni cheikh ci euh, Abdullah bi nga xam ne moom mooy sëriñu kii imam Ash-Shazili moom moom mataloon na soixante-onze yi ba mat ba dar ba ndax ba ndax képp leen radiyallahu anhu mais sauf que imam Abul Hasan ash moom amoon na problème pour matal ko nga gis kon mais xatta li nga xamante ne moom mooy niveau wu mbir mi maanaam dafa nekk loo xam ne lu garaaw la du loo xamante ne euh, niveau la maanaam xam-xam la yu neex xam sauf que bu dee xam euh, ñoom dinañ ñëw léegi ci seeni mbir ginnaaw bi ñu waxee ordre xilaafa yi ndax ñoom dinañu ràngoo benn xeetu xilaafa sauf que googu ñuy ràngoo euh, maanaam ndono yenent bi la rek sallallahu alayhi wasallam mais du xilaafa goo xamante ne dañ koo ràngoo nekk koo xam ne ñoo xam ne dañuy doxal ci adduna bi déedéet ñoom euh, dañoo nekk ñoo xam ne amuñu ay rôle amuñu euh, benn lenn lu def ci kaw suuf amuñu ko euh, lu dul jaamu yàlla nekk ci yàlla nekk ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sax nekk di def ay kéemaan ay yooyu déedéet ñoom daal loolu loolu tam bokk na ci li ci ci ci liy tax ñu naqaree xàmmee parce que dañuy nekk ñoo xam ne dañoo sut ñëpp ba pare wëlbatiku nekk ñoo xamante ne dañuy dañuy dañuy simple euh, ci biir nit ñi euh, par exemple ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, xulafaa yi waxoon nañu ci jotaay bi weesu muqaddam yi waxoon nañu tibu muqaddam ak nan yan niveau lañ am ci muqaddam <coughs> parce que nit bu demee ba nekk muqaddam boo xamante ne mutlaq la ci vrai tour sens tour bi kooku xalifa la maanaam day nekk xalifa sauf que xilaafa googu noonu bokkul ak xilaafa gi nga xam ne dëgg-dëgg moo tax ñuy wax parce que xilaafa googu en réalité euh, mooy dañ laa samp nga nekk ab maanaam muqaddam parce que ab xalifa moo la nommé wala boog ab muqaddam moo la nommé maanaam benn ci ñaari la ki la nommé moom ñaari benn ci ñaari la mooy day nekk xalifa wala mu nekk muqaddam Euh, te nomination boobu nga xam ne moom la la xalifa nommé wala muqaddam nommé ñun bu fekkente ne xilaaf ijaaza bi ijaaza xilaafa la ba tey yow xalifa xalifa nga rek ce qui veut dire yow ki la samp daf la defal la ijaaza boobu nga nekk xalifa kooku maanaam yow xalifa kooku nga mais xalifa Cheikh na Ahmed Tidiane radiyallahu anhu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moo koy nomeel boppam maanaam moo koy teg moo koy sampal boppam Euh, loolu yu bëri bëri nag xàmmewuñu loolu dañu ne diw jox na ma xilaafa wala diw def na ma ijaaza xilaafa ak kooku mën doon nag ak lu màgg màgg wala diw euh, mooma euh, nee na man xalifa laa wala yooyu noonu samp na ma xalifa ak yu mel noonu yëpp loolu xilaafa googu en réalité bokkut ak xilaafa Cheikh Ahmed Tidiane de radiyallahu anhu xilaafa Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu loolu beneen affaire la boo xamante ne martaba mooy maanaam ni évolution spirituelle nit ci muy yéeg spirituellement di yéeg di yéeg ci martaba yi di yéeg ci maqaama yi ba àgg fa léeg-léeg sax nit ki yegg fa fekk musu bu ko def ijaaza xattaa ba pour mu joxe wér nit ki mën na évoluer spirituellement ba yegg fa te fekk kenn musu ko def sax mu xaddam loolu day am loolu mën na ne te que Cheikh naa ma ci jàngal jaaral moo lay def xalifa Cheikh Omar Fouti yu par exemple radiyallahu anhu moom bi muy nekk xalifa moom ijaaza mu mu mu mu mu mu mu mu Cheikh Omar Fouti bi radiyallahu anhu yor koon ijaaza mutlaq mais dañ kaa def xalifa te xalifa nag moo ëpp doole ijaaza mutlaq te bi mu koy nekk yoru euh, euh, ko kon maanaam moom bi mu yoroon ijaaza bi mu yoroon ci boppam nettali na gis na ijaaza bi mu amoon ci téereem bu am solo boobu Rimaah Hizbur Rahim ala Nafhur Hizbur Rajim euh, moom radiyallahu anhu wane na ne ijaaza bii amoon te ijaaza boobu ijaaza mu muqayyad la dañ koo tënk xattaa ba moom sax mënul woon a jox euh, mënul woon a samp lu dul ñeenti muqaddam ñeenti nit rek la mënoon a def muqaddam ba pare amul woon droit jàng par exemple xisbu euh, xisbul baax am joxuñu ko ci woon ndigal ci ijaaza boobu noonu amu ci woon droit mais bi mu nekkee xalifa après moo ëmb ñëpp maanaam day day daal di matali lépp euh, comme quoi xilaafa nekkul loo xamante ne maanaam da ngay obligé. nit ñi defal la ijaasa déedéet xilaafa dëgg dëgg dëgg lu ñuy dund la lu maanaam maqaama la martaba bu ñuy yegg la loolu faaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy yorkatu ijaasa yi ak bindkatu ijaasa yi ak ñooñu xàmmee ko parce ñu xam ne mbir mi noonu lay dem <coughs> kalifa Cheikh Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu ah soo ko nekkee da ngay nekk daanaka bi sallallahu alayhi wa loolu moom mën maanaam <coughs> ndax faaw day ànd ay mbir yu ànd la mbir yu lëkkaloo la waxoon nañ ci suñu jotaay bi euh, martaba maanaam ne am na vingt quatre mille hmm, bi tijaan ñoo xamante ne ñoom ñoom ñoo gën a mag ñeneen ñi ci des maanaam mooy boo jëlee taalibe tijaan yi ci àdduna bi yëpp nga jël leen dem kenn par kenn kenn par kenn kenn par nga xool am na vingt quatre mille ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a dëgg ci nekk gi ñu ci nekk ñoo ci gën a sell niñ ci nekke ñoo ci gën a euh, wir niñ ci nekke euh, ñoo gën a jullite ñoo gën a dëggu ci topp yàlla ak yeneen taam bi sallallahu ci bëgg yàlla ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikh na ma ci jànni radiyallahu maanaam ñoo ci gën a sell ñoo ci gën a bëgg ñoo gën a bëgg ñoo ci gën a dëggu ñoo ci gën a nekk ñoo ci gën a ñoo gën a euh, soobu ci géeju Cheikh na ci jànni radiyallahu anhu gën a sóobu ci géej yeneen bi sallallahu alayhi wasallam vingt-quatre mille yooyu am na ci comme ni ñu waxoon ñi nga xam ne ñoom ñooy fursaani fursaani moom mooy gawar yi ñoom lañ wax ci wolof gawar euh, mooy yi ñooñu gisoon nañ leen mooy mille mille neuf cent soixante-deux yi euh, ñooñu nag ñoom ñooy waa xadara bi bu naan waa xadara bi ñooñu la ñuy wax voilà parce que ñooñu dañoo nekk xadara xeex na ci jaan radiyallahu anhu ci benn euh, alchimie boo xamante ne muy chimie boo xamante ne euh, bu bu bu spirituel la bu yéeme boo bu tax ba nga xamante ne ñoom dañoo nekk ci xandara cheikh ci boppam radiyallahu anhu c'est-à-dire que effectivement ay taalibe cheikh lañ mais ñoom ci xandara cheikh ci jàng lañ nekk radiyallahu anhu parce que xam nga juróom-ñaari xandara yi ñu ngi tegalantoowe euh, xandara cheikh mi ci jàng radiyallahu anhu moom moo tegu ci xandara yeneen yi alayhi salaatu wassalaam mu ñoom ci xadara boobu la ñu ne moo tax bu wax waa xadara bi ñooñu la ñuy waxal euh, léegi ñooñu dañoo am six cent ñoo xamante ne ñoo gën a ñoom ñooy ñooy vrai xalifa yi la am na c'est vrai que mille neuf cent deux yi ay ay fursan lañ ay gawar nañ bon duñu ay duñu duñu ñu taw parce que spécial lañ waa xadara bi lañ ainsi de suite mais taxul ba tey Euh, contrairement ak ñi ñenn ñi jàpp ne ñoom ñooy waa diiwaan déedéet ñooñu ba tey duñu waa ahlu diiwaan waa ahlu diiwaan ñeneen lañ maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diiwaanu saalihiina du ñooñu naam nit mën na bokk foofu ba pare bokk diiwaan mais du du du waa diiwaan voilà maanaam képp ku bokk diiwaan nag da bokk ci ñooñu ci biir taalibe Cheikh voilà diiwaan pour tënk ak pour ñi nga xamante ne xëy na mus ñu ko dégg euh, wala boog dégg nañ ko mais amuñ ci aperçu bu bu bu kii dañuy tënk mooy ñi nga xamante chaque guddi dañuy daje ci wàllu yi nga xam ne chaque guddi dañuy daje mboolem lu nar xew ci diggante fii maanaam asamaan seeg suuf lépp lu fi nar xew euh, borom subhaanahu ci ñoom la ko jaarale et que xutbu bi moom moo koy diriger su fekkee su fekkee yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam xutbu bi mu maanaam mooy xutbu zaman moo koy diriger euh, mu am rang yi nga xamante ne euh, moom day nekk ni mu am yeneen juróom juróom benn rang yu góor ak benn rang bu jigéen yoo xamante ne ñoom euh, décision yi ñuy jël ci foofu lay jóge ñooñu ak waa xadara bi duñ benn de ñu bari dañuy wax naan sa xadara ba nangam yooyu en fait léeg-léeg dañuy wax te ay da ngay reetaan da ngay naan mais vraiment gars yi ñoo mën a ñoo mën a suuf quoi dañuy wax wax loo xam da ngay fo wala boo yaakaar da ñoom ñi ngi yaakaar ne ñi ngi wax lu rëy fekk en réalité li ñuy wax maîtriser wuñ ci dara parce que dañoo jaawale entre diwaan bi ak xadara duñ benn léegi euh, kon 1962 euh, yooyu <coughs> dañoo am 600 ñoo xam ne ñoo leen féete suuf ñoom ñoo leen plutôt ñoo leen ñoom ñoo. ñoo leen féete kaw maanaam ñoom ñoo ci diggante màgg quoi voilà voilà voilà 1961 waaw léegi ñooñu 600 euh, lañ parce que ay nit ñoo ci 600 mais dafa am 313 ci jinne voilà muy 913 913 nag moom moo comme ni ko waxee moo taxawee Seydina Ahmed Tidiane radiyallahu anhu loolu boo ko jëlee 913 la. parce que Ahmad Tidjani 548 la euh, Sey Seydina nekk euh, trois euh, trois cent soixante trois cent soixante cinq voilà loolu kon soo ko boolee parce que Seydou trois cent quatorze plus cinquante muy trois cent soixante quatre plus un muy trois cent soixante cinq voilà loolu la kon Seydina Ahmad Tidjani radiyallahu anhu loolu lay jàpp. muy neuf cent treize dégg nga kon euh, ñooñu moom moo leen ëmb ci xadaraam moom Cheikh ci Tidiane radiyallahu anhu mais ci baatinam ñooñu nag dañoo am accès xam nga ñu 1962 yi ci jotaay bi weesu waxoon nañ ne la moom mooy kilifa yi kilifa tarixa bi maanaam mooy ñi nga xamante ne ci tarixa bi dañ ci yëngatu yëngatu bu neex am ci rôle bu mag buñ ciy jouer ba pare eh, di ko doxal doxal wér ba pare nag dëggu parce que léeg nit ci mën na mën na mel noonu parce que papaam moo ci nekkoon wala magam ñu jël ci ni ko yow léegi yow la teg fi yaay kilifa gi fekk dëgg bi des des na ba pare soobuwul dëgg-dëgg ni ñu war a soobu en tant que taalibe et cetera donc kooku day am ay manquement yoo xamante ne mooy tax dëgg-dëgg boo du du du mën a bokk ci xadara bi euh, mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy bokk ci xadara bi mooy ñi ma la wax nii voilà ñooñu dañuy vraiment ay nit lañ ñoo xamante ne dañuy yëngatu dañoo dañoo dañoo dëgg léeg nag ci seen biir nag am ñoo xamante ne pourtant nekkuñu ay kilifa yu ñëpp xam nii ci biti mais ay kilifa yu baatin lañ donc loolu aussi c'est très ñu retenir ko que am na ñoo xamante ne ñoom seen xilaafa dafa zahiri am ñoo xam ne seen xilaafa dafa baatini voilà ñoom donc te Cheikh Tidiane daal loolu tamit daf cee am te ñooñu nag nekkuñu. benn place c'est-à-dire que il faut que ñu comprendre que ne lépp lu aju ci diine ji ak lépp lu aju ci tarixa bi mënee ko jël confiner ko ci benn place déedéet non loolu mënta ne maanaam ñëw rek samp ko ci benn place daal ñii la maanaam ñu dëkk bërëb sàngam la déedéet adduna bi adduna bi li fi nekk ci taalibe Tijaan jég maanaam à peu près euh, bu ñu delloo fukki at ci ginnaaw trois cent millions lañu trois cent millions de personnes adduna bi yëpp sénégalais yi ci seen biir mat ñu diir li ñu wax mat peut-être day mën naa ne sept millions lañ à peu près donc ñoo maanaam mën nañ imaginer facilement et naturellement que ne euh, bu ñuy wax kilifa yi euh, bu ñu ay sénégalais ci si naam ay sénégalais dana ci am mais ñeneen danañ ci am tamit voilà donc Euh, loolu tamit lu ma ta bàyyi xel la léegi euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa waa waa six kii yooyu six cent yooyu euh, ak six cent ak trois cent privé ci seen biir ci seen biir nag dafa am yi gën a ñoo gën a spécifique maanaam ñooñu ñu gën a spécial ci seen martaba ñooñu moom dañ leen dañoo am ay rôle yu spécial sax yoo xam ne dañ koy jouer euh, six cent yii ñuy wax nag euh, ñu def benn précision bokkul ak six cent yi Cheikh Tidiane doon wax naan radiyallahu anhu naan ci wax taalibeem yi lañ bokk te ñooñu noonu euh, seen benn pepp rek karaw moo féete kaw moo moo raw ko buy maanaam waxuñu ko ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu dañuy ñëw ci jamono mais par benn benn par ndànk-ndànk par voilà ñooñu ñooñu du du du du du du du wax ñun loolu tam lu mat a bàyyi xel la voilà euh, parce que am na six cent yooyu ñu spécifique mais am na yeneen xam ne tamit du ñu ñëw benn jamono mais dañuy ñëw ci ay jamono yu wuti sauf que ñooñu seen spécificité <coughs> seen spécificité mooy dañuy am tariqa ci biir tariqa bi c'est-à-dire que ñoom moom la <coughs> Cheikh Tidiane yi doon wax radiyallahu anhu ne sama tariqa bi dina xaajaloo ba ci fukki junni tariqa ak ñaar wax jooju loolu lay tekk mooy douze mille personnes yoo xamante ne dañuy ñëw yor tariqa boo xamante ne day nekk ci biir tariqa Tidiane maanaam en tant que tariqa loolu nag tekkalewul ñu ne par exemple Siyeen yaa ngi nii waa Tivaouane Niassène yaa ngi ne waa Taaleen a ngi ne wala yooyu noonu déedéet parce que ñooñu ñëpp pratique bi ñuy pratiquer ci tarixa bi mooy comme ñun suñu bopp maanaam mooy comme bi ñuy def pass ñoo nuroo pratique du ñooñu la ñuy wax ñi ñuy wax ay nit la ñuy spécial yoo xamante ne Seydou Mouhamadou Ghali par exemple radiyallahu anhu am na kum ci taxe noonu ca Madina borom tariqatul Muhammadiyya nga xamante ne moom dañu Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu moo ko jox mu yor tariqa tijaan bi di ko appliquer mais noo xamante ne bokkul ak maanaam mu gis ay wuute yu am ak par exemple ñoom dañuy Cheikh Tidiane radiyallahu anhu jàngaloon te ñu ko daan jëfe biir Fass euh, ñu gis ne am na ay quelques particularités yoo xam ne am na ci euh, ba pare euh, surtout que tënkalu ko woon ne ko tariqa bi da nga koy yor pour yow ci maanaam mën nga ko jël nga boole ko sa tariqa bi nga yoroon wala sa ainsi de maanaam tënku ko ci dara. Euh, te loolu noonu moom moo dal ñi nga xamante ne ñu bari ñu nit ñi di bu ñuy wax naan euh, benn yu yàlla yor na tariqa tijaan daf koy kii te mu nekk wàllu yu boo xam ne boo ko xoolee da ngay xam ni kii il est au-dessus de tout soupçon parce que ni mu mel ni mu sell ni mu baaxe ni mu nekk wàllu yu boo xamante ne kamal la kenn mënul sikki sàkk ci ne kii wàllu yu la kooku noonu daf ko yor euh, loolu mën na nekk comme ku mel ni Cheikh Ma Ayni radiyallahu nga xam te ne taalibe kii mooy magu Cheikh Cheikh Sadbou mooy ci Cheikh Arabi radiyallahu anhu madam euh, Cheikh ma ay ne ñoom ñoo bokk baay Cheikh Mohammed Fadel mooy seen baay radiyallahu anhu ñoom moom par exemple euh, moom moom euh, Sid Sukayri moo tax Sid Ahmed Sukayri radiyallahu anhu ñu koy wax ci Jinaadul Muntasabul Aali mu ne man kooku jox na ma ijaana defal na ma ijaana ci tariqa parce que man gëm naa ne dëgg li muy wax dëgg la parce que moom nee na na tariqa Cheikh Tidiane radiyallahu ci loxoy Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu moom mu defal ma ijaaza mu moom mu ne Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu daf koo daf ko koo jox ba pare def ni ko ba pare tënku ko ci tënku ko ci mu mën koo appliquer maanaam moom mën na jëfandikoo tarixa bi ba pare ko ci ne euh, doo ko booleeg leneen dafa bokk ci charte tarixa yi nga xam te ne dafa in in maanaam mëneem koo négocier mooy ne tarixa bi soo ko yoree doo ko booleeg beneen tarixa <coughs> mais ñooñu noonu seen spécificité mooy. charte boobu condition boobu day tëb ci ñoom dafay tëb loolu la wax yeneen particularité ci ñooñu mais au nga xam ne ñii am nañ te ci ñooñu ci xalifa Cheikh yi lañ ci xalifa Cheikh na Tijaani yi euh, ku mel ne Cheikh Cheikh Mohammed euh, Darir al-Maliki nga xamante ne euh, Euh, Sirsukéri radiyallahu anhu nee na moom gis na ko dem na sax ba dugg baytu xalwaan bi nga xam te ne foofu lay tase foofu la daan foofu la ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan feeñoo yaqzatan maanaam te nelawul foofu moom mu dem dugg na foofu ba barkeelu nee na jël na Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu moo ko jox tarixa bi ci condition yoo xamante ne amul ne par exemple maanaam amul amul amul condition wu ne doo ko boole benn tarixa moo tax moom da daan joxe tarixa yor ko ba pare daal joxe yeneen i tariqa ànd ak loolu yëpp Sayyid Sukayri radiyallahu anhu Sayyid Ahmad Sukayri te ku xam kan mooy Sayyid Ahmad Sukayri radiyallahu anhu di nga xam ne du dugg ci caaxaan te di nga xam dëgg-dëgg parce que Sayyid Ahmad Sukayri radiyallahu anhu mooy ki nga xamante ne dëgg dëgg dëgg bu ñu dee maanaam boo xam ne tey wax te yàlla rek tax da nga xam ne amul moroom mëneeku koo dëggale ak kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi. maanaam ñoom ñoo fi jaar maanaam mënoo koo dëkkale kenn radiyallahu <laughs> dafa spécificité loolu euh, boobu radiyallahu anhu dafa ne hmm, euh, dafa ne moom jël maanaam yees lu nekk kooku te kooku defal na ko ijaaba nee na bi mu koy def sax ku mel ni Sayyid Ahmad al te Sayyid Ahmad al-Abdalawi boo xamul mooy kan radiyallahu moom taalibe ñoom Sayyid Ahmad Seydi Ali Tamasini lañ radiyallahu mooy ki nga xam ne Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu daf ni woon moom mooy nekk moom mooy xutbu zaman bi Seydi Ali Tamasini radiyallahu anhu nga xam te ne bi muy génn bi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu di di génn àdduna moom la dénk ay doomam moom la dénk ay doomam ba pare ne. Euh, Siraan Tamasini radiyallahu anhu kaay ñëwal léegi yow dellu yow yaa ngi nii sa yeneen mi ngi nii xilaafa gi su doon man maa yor maanaam li ñuy joxe man maa koy jox maa ko moom kon sama doom yi laa koy jox mais yenente bi sallallahu alayhi wasallam yow mii la ma ko jox loo boo koy séedal ak Tamaasin radiyallahu mu ne ko léegi demal delloo Tamaasin bi mu delloo Tamaasin moom Cheikh Tidiane daal jël àdduna mu ne sama njaboot ak njaboot Seydi Ali Tamasini dañoo jaxasoo benn deret lañ kooku radiyallahu anhu Cheikh Seydi Ali Tamasini boobu radiyallahu anhu moom mooy moo moo moom mooy Serigne Sidi Ahmed Abdallawi mboolem secret yi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci loxoom la la mujj ne Sidi Ahmed al Abdallawi moo ko dajale Sidi Ahmed Sukayri radiyallahu anhu nee man de sama euh, li ma yàlla defal mi ngi may dimbali bi ma bi may dee dimbali dafa jaaree mbir yi ci ma xam ki nga xamante ne mboolem ci secret Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci moom la nekkoon moo ko dajale te. moo tax documentation yëpp la yor ni ma xàmmee su ma bindu bopp loolu laa xàmmeewee mbindu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ak mbindu képp ku doon ànd ak Cheikh Tidiane te Seydi Ahmed Sukayri radiyallahu anhu moom wax ne ismullahi al-azam turu yàlla bu mag bi képp ku wax ne xam na ko suñu jamono te ne jaarewul ci sama loxo wowul dëgg kon Seydi Ahmed Sukayri boobu radiyallahu anhu li wax dañ koy bàyyi xel nee na Cheikh Ahmed Abdallah yi radiyallahu bi may dem di jël di yeeslu ak di jël ijaaza ci <coughs> Cheikh Mouhammad <coughs> ibn Darwin al-Maliki radiyallahu anhu eh, nee na dañ ma doon dañ ma doon dañ ma doon dissuader dañ ma doon wax non bu ko def ba pare ñoom seen xel dal woon ci loolu ànd ak loolu seen sukkir yi toppalee ci gis-gis boobu parce que dafa xam ne effectivement euh, <coughs> mbir mi comme que dëgg la réalité la bu am bu wér lan moo ma tere man ma def mais nag <coughs> ñoom seen gis-gis mën ko comprendre ni ko mënee comprendre lenn rek la mooy ne euh, pour bañ jaxase ci xelu taalibe yi taalibe yi seen xel jaxasoo mais ala kulli xaal kon ñu dellu si ci xeetu nit ñooñu nga xamante ne kon ñooñu am nañ voilà ñu mel noonu nag euh, ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ci ñooñu la bokk. parce que moom ci boppam moo ne Cheikh na Tidiane Chérif la ngay am yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam boo ko ko présenté nekkoon na jël tariqa Tidiane na ko ko jox léegi nag ñooñu seen charte lii la seen charte premier mooy ñoom maanaam ñoom ni ñu mel comme ni ñu ko xamee ak ñeneen ah ak ñeneen ñu dul ñoom euh, parce que dinañ ñëw par par ndànk-ndànk douze mille la doon voilà douze mille la doon fii bu balaa yomal xiyaam dinañuy ñëw dañuy ñëw di di feeñ ci jamono par benn benn ñooñu noonu <coughs> te xam naa ku ma wóor koo xamante ne moom moo ma wax ne laaj na Cheikh Ahmed de euh, euh, ne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Cheikh Tidiane moo ne ko dafa feeñu muy wax parce mu ne ko mu ne ko Serigne Touba sama taalibe la te bi bi mu ko waxee man ma dëggal ko am keneen ku ma ko laaj mu ne ma effectivement ndax moom ci boppam gis na Serigne Touba mu ne ko yow de diw nee na yow Cheikh Tidiane radiyallahu nee sa taalibe taalibe mu ne waaw wax na dëgg taalibe Cheikh Tidiane la radiyallahu comme loolu yooyu après nag bon voilà euh, alaakule xaaleen pour expliquer ne yooyu noonu am nañ ñi nga xam ne xàmmee wuñu ne façon nit ñooñu am nañ ñooñu dañuy nekk ci polémique tous les jours suba ngu guddeeg bëccëg ba bari di dugg ci di di di polémique ci mbir koo xamante ne moo leen raw parce que tamit booy polémique ci mbiru kenn il faut que yéen ngeen xaw a tolloo wala nga mën a xam à peu près fan nga ne mais koo xamante ne dalaa raw en réalité du sa borom dëgg dëgg li gën a sàmm mooy nga bañ a polémique ci mbirum voilà à la il faut mu sa moroom tuuti quand même dégg léegi <coughs> euh, kon li nga xamante ne moom la c'est euh, c'est c'est kii bi euh, ku mel noonu dafa am ay biir maanaam moom de benn mooy pratique bu du nuru tar pratique tariqa ñeneen ñi maanaam tey pratique bu ñeneen ñi mooy bi bi gën a bi bi gën a euh, bi gën a classique mooy bi nga xamante ne moom la ñuy gis moom la ñuy gis Tivaouane moom la ñuy gis euh, waa Kër moom lañuy ñuy gis euh, Kaolack moom la ñuy gis feneen maanaam dafa classique wird wazifa xadara ba pare mu ñu ñu koy def de la même manière donc loolu moom mooy bu classique bi <coughs> mu am beneen pratique tariqa bi boo xamante ne par exemple wird bi ñooñu noonu ñoom maanaam douze mille ñi ma la wax nii kenn ku ci nekk ci ñoom daf koy yor mais su ko yoree euh, dina ko mën a joxe maanaam dina mën a joxe tariqa tijaan comme ni ko ñeneen muqaddam yi di joxe dina mën a yee salaate di ci tariqa tijaan mais nag Sidi Ahmad Sukayri radiyallahu anhu dafay wax ne moom dafa préférer que maanaam loo mën a def ci ñoom maanaam na nekk rek yeeslu mais bu mu nekk ne da jël tarixa bi ci ñoom mais nga nga yeesloo ci ñoom ngir barkeelu ci seen ci ñoom mais pas nga jëlee tarixa bi pratique kii carrément noonu ci ñoom loolu lay conseiller euh, si kon moom mi nga xam ne euh, kon si raxma euh, kii ñooñu noonu loolu benn la mooy ne tarixa tijaan day nekk loo xamante ne dañ koy mën a jëlee ci euh, ci ci ci ci ci ñoom ñoom dinañ ko mën a joxe ba pare dinañ mën a def nit muqaddam dinañ mën a def nit muqaddam sauf que ñoom duñu ma ba pare seen pratique tarixa léeg-léeg mu am lu ci manqué maanaam wala mu am luñ ci yokk wala léeg-léeg ñu boole koog beneen tarixa wala léeg-léeg ñu yor seen wér ba pare yeneen ci bi sallallahu jox leen beneen wérdu comme Cheikh Mouhamed ibn Darr al-Maliki comme Sëriñ Tuubaa tamit nga xam ne dañuy yor wérdu ci jaan bi mën a yor wér yeneen tarixa yeneen wérdu ba pare yeneen ci bi sallallahu jox leen beneen wérdu loolu tamit day am euh, léegi nag tamit ñooñu noonu dañuy mën bu ñuy joxe tarixa bi tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu dañ koy mën a jël joxe ko euh, ba pare dañuy mën a samp nit muqaddam def muqaddam nit ci tarixa bi sauf que muqaddam ñoom bu ñuy créer muqaddam boobu ñu jox tarixa di ko dox ndigal pour mu mën a joxe wér muqaddam boobu du mën a def keneen muqaddam voilà muqaddam boobu du mën a def keneen muqaddam ce qui fait ni ñoom euh, seen tarbiya dafa temporaire cest à dafa temporaire voilà ñoom Euh, ñii jariñoo ci ñoom dëgg mooy seen taalibe direct yi à la limite taalibe yi taalibe ñoom yi jeex na voilà seen seen seen mbir dafa dafa maanaam li ñuy yéeme li ñuy nekk ci maqaama yu kawe yi li ñuy garaw garaw yëpp li ñuy extraordinaire yëpp loolu mooy seen limite voilà loolu mooy seen limite dañuy am indépendance bu totale mais indépendance boobu en tant que taalibe chef Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bi nga xam ne seen revendication principale ci yonent bi lay ne dañuy revendiquer wu directement ci yonent du ñu bëri sax du ñuy faral di revendiquer sax seen appartenance ci tariqa Tidiane du ñu koy faral di revendiquer parce que ñoom fu ñu ko revendiquer loolu day dugal jaxas jaxas ci xelu nit ñi moo tax ñoom bi ñu koy revendiquer dañuy revendiquer wu directement ci seen affiliation ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñooñu nag euh, léeg-léeg bon mën na am ñu ci revendiquer leneen maanaam euh, loo xamante ne du du indi problème du indi jaxas jaxas euh, kon ñooñu loo loolu loolu moo looloo nga tax par exemple ku mel ni Cheikh Hamawla mooy shérif boobu te mu nekkoon Mali bon am na ay problème ay jafe-jafe yu bëree bëri yu xewoon ci jamono ainsi de suite bon comme li nga xamante ne noonu lañ ko xamee euh, tooñ nañ ko fi tamit ay tooñ yu méttee métti métti yoo xamante ne bon dañuy def euh, euh, nu mu tuddati voilà du du du jarul ñuy ñuy dugg ci histoire bi naka la demee woon de suite mais ala kulli xaalis tooñ nañ ko ay tooñ yu métti déporté ko ainsi de suite et que moom tra kii euh, dana def def dana def dana jëfandikoo tarixa tijaan mais sauf que tarixa tijaan bi moom par exemple teru jawat kamal yi au lieu ñoom ñu koy def douze ñoom onze lañ ñuy def Ceerno <coughs> Bokar Bokar Taal bi nga xamante ne maamu euh, maanaam papa Cheikh Omar ak maamam ay frère lañ. parce que Cheikh Omar radiyallahu anhu Saïd mooy bàyyam Saïd Tall Saïd Tall moom ak Bokar Tall bi maamu Bokar Tall bi ñoom maanaam ñoom ñaar ay frère la léegi moom moo nekkoon seen imam bon après nekk taalibi Cheikh Hamawla am na ci ay jafe-jafe yu bari ñu am à cause de loolu de suite bon seen histoire ku ko ku ko xool xam ko ku ko liir xam euh, Thierno Bokar euh, d'ailleurs Amadou Hampâté Ba taalibi Thierno Bokar boobu la euh, léegi. moom euh, par exemple moom dañ koy def moom ca kii Cheikh Hamola da kaa def mo da kaa def muqaddam sauf que moom mënul woo mën na joxe wér dëgg yëpp mais mën ta def keneen muqaddam voilà type boobu ñoom noonu la ñuy doxale mais tey type boobu noonu dafa bokk ci li li li li jafe te loolu il faut que ñu euh, def ci attention mooy même ñu ay ponkal ci tarixa bi sax léeg dañuy am problème accepter ku dañuy am problème ku ku xamante ne loolu moom mooy caractéristique am ci biir tarixa bi dañuy am problème bi euh, parce que day day day day day dafa dafa dafa dafa rare déjà espèce rare la cas rare la ba pare dafa bari ay euh, ambiguïté yu mën a indi waaw moo tax ñooñu noonu ñaar dañuy faral di bëri nattu ay nattu rek la ñuy doon seen dund yi day bëri ay nattu léegi ala kulli xaalis ñooñu tamit am nañ donc douze millions yi bokkuñu ak six cent yi doon wax ba tey duñ benn voilà léegi mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, xalifa yu mag yi nag groupe bu restreint bu xalifa yu mag yi dafa am ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax. Euh, mooy xulafaa u zahir euh, mooy xalifa zahir en fait dañ leen di wax xalifa zahir même bu dee ci baatin lañ ne parce seen mbir dafa feeñ c'est-à-dire ñoom seen caractéristique dafa am ay caractéristiques yu ñu amee yoo xamante ne dafa leer mooy benn euh, dañuy nekk ñoo xamante ne Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu moo leen di sam ba pare ñu nekk ñoo xamante ne Euh, martaba yi maanaam mboolem martaba yi na yàlla dañ koy maîtriser dañuy maîtriser martaba yi niveau spirituel yi ba pare dañuy maîtriser maanaam nan maanaam nan mooy mandarga yi ku fa ne ba pare dañuy maîtriser ku foo ku ku foo war a yéeg nan la fa yéegee ak nan la ñuy nan la ñuy fa yéegale ñoom loolu dañ koy maîtriser beneen bi ci des moom mooy dañuy suuf. ñi nga xamante ne ñooy nekk ci seen jotaay maanaam ñoom boo nekkee seen jotaay day am benn genre kii bu nekk ci yow maanaam c'est comme si dañuy posséder xel sa kii maanaam euh, <coughs> de telle sorte que boo nekkee ci seen jotaay ay caaxaan nii doo ci dugg doo nekk ci caaxaan bi sa xel bi dem ci caaxaan et cetera déedéet sa xel yëpp day nekk ci yàlla seen soppe yi dañ leen suub ci biir géeju géeju sopp yàlla ak géeju zikar di fàttaliku yàlla di tudd yàlla seen xol ci yàlla rek lay ne maanaam boo nekkee seen soppe dëgg pire te mu dëgg ci yow foofu da ngay commencer am xeetu cell te yow tam bu spécial maanaam sax xol day nekk ci yàlla day day dugg ci géeju zikar di tudd yàlla ak di ko fàttali euh, ñooñu dañuy am maîtrise ci xa ci charia bi ci anam boo xamante ne tey bu ñu toogoon ne téere yi nekk nañ tax ñoom dinañ mën a jàngalewaat diine ci voilà xalifa yooyu nag comme li Cheikh Omar Fouti radiyallahu doon wax Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu dane man xalifa Cheikh na Tidiane la radiyallahu anhu parce que Seydou Mouhamadou Ghali radiyallahu anhu moo ma wax ci lu leer ne ma yow xalifa Cheikh nga doomu xaddam mu ne ko lan mooy xalifa Cheikh mu ne ko mooy ñi nga xamante ne dañuy mën a jël mboolem maanaam ñoom muqaddam yi ci seen ron lañ ne parce que ñooñu dañuy mën a jël li nga xamante ne moom mooy maraati bi euh, euh, moom mboolem li nga xamante ne moom la Cheikh Tidiane radiyallahu anhu doon yeggale ci taalibe yi ci mboolem xam-xamu sharia yi mooy zahir xam-xam yooyu ci mboolem maarifa yi mooy xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xamu nitu yàlla yi ci mboolem euh, secret yi leer xalwa yi zikkar yi ndigal yi yëpp ak ak yooyu yëpp dañ koy mën a yor dañ koy dañ ci am digal mën koo defal ki nga xamante ne moom mooy taalibe bi maanaam ñi nga xam ne ñooy taalibe Cheikh Tidiane radiyallahu anhu donc ñoom dañuy mën a faire accéder yooyu ci ñooñu ak li nga xamante ne moom kon yooyu ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def ñooñu noonu ñoom ñooy xalifa yi mu ne man nag man Cheikh Omar radiyallahu anhu di wax daan ne man nag xalifa seex la te am naa ci firnde xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xalifa Cheikh la. bu dee xalifa yenent bi moom sallallahu alayhi am naa ci firnde benn moom mooy xam-xamu sharia bi xam-xam bi nga xam ne moo aju ci diine ji am naa ci loo xamante ne nii war na nit mën gis ku mel ni man nii war na ni man ma maîtriser xam-xamu diine yi ak it ni nga xamante ne noonu laa koy jàngalee noonu laa koy leerale loolu benn la ñaareelu preuve bi wane ni man xalifa cheikh laa xalifa yenent bi laa sallallahu alayhi mooy man du ma jaxasoo ak buur yi te yeneen ci bi sallallahu alayhi daf ni boroom xam-xam yi ñoom ñooy ñi yàlla wóolu féet jaxasoo ak buur yi maanaam jaxasoo ak autorité publique yi ci anam goo xamante ne maanaam say njariñ yow ngay ngay ngay toppatoo loolu man defuma ko loolu mooy firnde gi wane ne man xalifa yeneen ci bi la après nag mu nettali ay gis maanaam ay gént yoo xamante ne <coughs> bokk taalibe yi dañ koy gént <coughs> yoo xam te ne yëpp benn ko ci na day wane ne <coughs> mun a xalifa cheikh tamit radiyallahu anhu ci bi wane ne man xalifa cheikh mooy ne tarixa cheikh bii jàngale naa ci leeral naa ci ay mbir yoo xamante ne bu ma ko leeral woon peut-être mu loolu tam firnde la buy wane ne man xalifa cheikh après nag ci la nettali tamit yeneen i mbir yoo xamante ne ay gént la yoo xamante ne moom moo ko def wala ay mbokk mbokkam ñoo ko def yoo mbokku taalibe yi muy àndal nga xamante ne day ko dañuy wane ni moom dëgg-dëgg xalifa cheikh xalifa cheikh la te bokk na ci mandarga bi wane ne xalifa cheikh la mooy xalifa zahir bi ñuy wax ni mooy solal bi mu gis gis gi mu gis cheikh bi ci jàmm Serigne radiyallahu anhu jël benn ensemble mooy xulla ensemble bi leer la mu solal ko ko mu solal ko ko ne ko yëre bi ku ko gis dem àjjana waxuma la moom de mais ku gis yëre bi rek day dem mu solal ko ko moom mu nekk kon mbubu leer boo nga xam te ne mooy intronisation boobu loolu nag buñ la ko solalee léegi yow da nekk koo xam ne da ngay ànd ak Cheikh na ci Cheikh na ci Tijaan Chérif radiyallahu da ngay bokk ci ay àndandoo maanaam yow ak Cheikh Tijaan radiyallahu dootoo leen tàqali ko voilà ngay wax ay waxam di jëf ay jëfam te moom mooy conditionné sa ay wax mooy conditionné sa ay jëf Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu mooy mooy posséder mooy maîtriser sa sa dund maanaam sa côté intérieur yëpp moom moo ci préoccupé ak côté day daal di dugg la ci biir géej gi Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu euh, caractéristique boobu euh, kon yooyu noonu moom mooy kooku moom mooy nekk ki nga xam ne euh, mooy xalifa xalifa zahir ñooñu nag martaba la rek bu ñuy yéeg ba yéeg boobu moom dafa dafa dafa jafe yegg mais martaba boo xamante ne ku fa yegg da am martaba ma fàtte maanaam mafatihul kunuuz yi voilà danga martaba yooyu da nekk koo xamante ne da ngay mën a euh, euh, maanaam yow dara du tënk ci buntu tarixa bi dara dara du la tënk te kenn du nekk sa kilifa ku dul Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ak yenente bi sallallahu waaw léegi nag ñooñu obligé par exemple ñu répartir leen ci àdduna bi dëkk bu ne kenn mën na fa kenn mën na fa dëkk bu ne na noonu euh, mën nañ fekk benn dëkk boo xamante ne ñaar dinañ ko am ba ñett ñu mel noonu nekk ci biir benn benn ville benn dëkk par exemple ñu dem Paris fekk fa ñetti nit ñu mel noonu loolu mën na ne mais aussi mën na tamit nekk ne comme martaba la bu ñu yéeg maanaam mérite la rek quoi da ngay yéeg yéeg yéeg ba yegg fa adduna bi yëpp yëpp yëpp mën na demee loo xamante ne kenn du fa def maanaam adduna bi yëpp adduna bi daj bu ñu am benn nit kese bu àgg martaba boobu maanaam benn nit kese astaghfirullah benn kese moom mooy am martaba boobu léegi ñooñu nga xamante ne ñoo yegg ci martaba boobu dañu am benn kilifa bu nekk ci seen biir dañuy am kon kooku léeg-léeg dañ naan xalifa zahir jàpp ne kooku la mais bu am keneen parce que mais mais mais en réalité euh, léeg-léeg kooku day am keneen koo xamante ne nag moom moo leen gën a xuu moo leen gën a kooku moo leen raw ñoom ñëpp kooku mooy xalifa baatin bi dañ ko wax tamit xalifatul mutlaq bu boobaa buñ ko wax xalifatul mutlaq mooy xalifa bi nga xam ne xalif absolu bu boobaa cheikhu xalifa zahiri yi ki féete seen kaw kooku la ñuy wax xalifatul baatin xalifa mutlaq bi nag mooy xalifa baatin bi en moom léeg dañ koy xalifa baatin kooku moom maîtrise bi muy am li muy lii particularité am mooy ne moom mooy doonu cheikh na ci moom mooy doonu Seydi al Harabi ndax Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu xalifa boobu dafa am benn xalifa ci kaw suuf laataa sax muy nekk maanaam benn boo xam ne moom Cheikh Tidiane daal mi ngi doon dundandoo ak moom <coughs> mu nekk xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk xalifa Cheikh Tidiane <coughs> radiyallahu anhu xalifa lépp lu jóge ci Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu lépp lu jóge ci Cheikh Tidiane bala moo dem ci benn atome particule ci univers bi yëpp day jaar ci kooku. moo nekk Seydi Ali Harazim radiyallahu anhu mooy alxalifatul mu'azzam waaw martaba boobu moom la xalifatul martaba xalifatul mu'azzam mooy xalifa bi gën a màggal ñëpp mooy bi gën a mag ñëpp tamit dañ koy wax tamit martaba boobu kooku euh, day yor caractéristique gu Seydi Ali Harazim Baran radiyallahu anhu te bu fi jógee day am ko ko yenent bi sallallahu alayhi wa moo koy nommé maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa mooy mooy moo koy moo koy suggéré moo naan diw moom moo war a nekk xalif Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu introniser introniser ko ci ndigalu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam su fi amee ku fi jóge rek kooku moo koy remplacer bu amee ku fi jóge rek kooku ko kenn remplacer kooku nag moom mooy euh, moo tax bi Sir Sir Al Harazim radiyallahu anhu làqoo ci ginnaaw ci jamono Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Cheikh Tidiane daf koo remplacer keneen voilà mooy Abu euh, Abu Nasr Al Alawi radiyallahu moom la ko remplacer après ñoom Sir Al Kansusi après voilà ainsi de suite euh, euh, Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih et Sayyid al-Hakam al-Baqili kii euh, ainsi de suite donc voilà radiyallahu anhu ñooñu boroom martaba yooyu ñu bëri ak xutbu bi il faut ne kooku mooy xutbu bi naam mën na nekk xutbu bi mais ba tey bokkul am na nag kooku am na keneen koo xamante ne kooku du xalifa baatin bi mais xalifa baatinul baatin la kooku tamit dafay am mais kooku moom ci anam goo xamante ne même aarab bi laay mooy xam maanaam ñu maanaam supposé wu ñëw sax existence supposé wu la te kooku tamit na am na am na am na ñeneen am na keneen koo xamante ne kooku tamit beneen mën na mën na ko féete kaw mais kooku mën na exister comme mën na bañ a exister ci jamono muy doomu ruuxu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mais ala kulli xaalin ñii ñëpp xutbu bi mën na leen bañ a xam parce que euh, mais ñoom ñi ñëpp kenn ci ñett kenn ku nekk ci ñoom mën nga nekk tamit xutbu bi en même temps mais nii war na mu nekk xutbu bi parce que xalifa baatinul baatin bi mooy kilifa yi mafatihul kunuz maanaam mafatihul kunuz xam nga dañ naan mooy caabi caabi trésor yi caabi magasin yi kii trésor yi mooy koom yi sauf que caabi yi dañuy maanaam dañuy nekk ci euh, maanaam boo xoolee boo yore ay caabi léeg-léeg yor ay benn porte-clé maanaam fi nga xam ne fa la caabi yi di daje. xalifa baatinu baatin bi mooy yor moom moo nekk nit ko daanaka moo leen moo leen moo leen moo leen ñun ñëpp moo leen maanaam ma fàttali kuno si moo leen yor et que ci biir ñoom ci la euh, afraadu ak mutlaq yi di nekk mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy doon fardu mutlaq mooy ñi nga xamante ne euh, dañu am nubu waa ama mooy biñ doon wax ci jotaay bi weesu voilà maanaam maratibu xilaafa yi daal en glo euh, noonu lay noonu lay taxawee voilà euh, et que kenn ku ne ci ñoom am na lu spécifique maanaam ak ay nu ñu lay xàmmeewe nan ngay taxawe am ay xam-xam yu spécial yoo xam ne yow yaa koy xam même bu fekkente ne yow mi xam loolu yow mi yegg foofu da ngay maîtriser ñi nga xam ne ñoo nekk ci sa suuf maanaam ñu nekk ci sa suuf yépp lépp lu ñu mën xam ko maîtriser ko rek yow da koy maîtriser comme ñoom mais da ngay nekk ci seen kaw maanaam am yaw loo jagoo voilà niveau bu nekk ci niveau xilaafa yi dafa am ay euh, jéegi leer ak ay jéegi secret yoo xamante ne moom lañ lay duggloo moom ngay ci ngay spécifié